saa yi ñu wax ko ko yeneen saa salaam ñaan ko yàlla nag saa yi génn Saam da doon dem ci tukki bi seen rihlata shitaa'i wa sayf yooyee seen yooyu ñu commerce yi xam na ne yeneen saa salaam ni ko ñaan yàlla dina ko dal saa yi ni mu doon def bu ñëwee bu nit ñi tëddee hein ci diggu nit ñi lay fanaan lay tëdd parce que newoon na ko dana allahumma sallit alayhi kalban min kilaabik ne sa ne sa borom yàlla na nga sëmbërtal ci kaw waa jii nii ah benn ci sa xaj yi moom mu am problème <coughs> parce que waa Makka li ñuy kàccoor kàccoor xamoon nañ ne wa Muhammadun xaq sallallahu alayhi wasallam xamoon nañ ne dëgg la lu mu leen wax mooy am waaw nañ fa li kàccoor bi waxoon Umayya <laughs> Umayya ibn Xalaf bi ko Sa'd ibn Mu'az ne yow toppal fee sax yow yow yow yow bi bi muy wër kaab mooy nettali boobu rek xam naa yaa ngi koy fàttale ko yaa fay waxoon nañ ko fi bi mu nee <laughs> bi mu ñëwee Medina non jóge Medina temps yooyu Badar amagul yooyu yëpp amul yeneen saa salaam gàddaay dem Makka dem Medina quoi ala saaki daf du la saa saxaaba yi léegi euh, mu ñëw fa benn yoo Sa'd ibn Mu'az ñu doon wax sànq Siddiqul Ansar Ah bon daa xamee woon nag xaritu Umayya la woon mun ne ko damaa bëgg euh, wër Kaaba gi mun ne ko bàyyil ba ba ba ba suuf ba ba mu tàng ba ñëpp kii dal nga ñëw ndax day bari coow day bari ay nit ah mu ñëw mais euh, Umayya daa muusoon parce que incident diplomatique la doon bañ waaye ba muy wër rek ci tàngoor wi noonu Abu Jahlin tollu fële seen ko ne ko <laughs> yaa Aba Ali <laughs> waa koo àndal noonu. mu ne ko Saad mu ne ko Saad i xadaa Saad ñëwewul lool bi ba wala yaasu billah ñëw day day tawaaf ne ko gis nga yow Saad wallahi lawla annaka ma'a aba ali ma raja'ta ila qawmika salima ne ko gis nga déglu jëli ndax ne gis bu dul Abu Ali mii laa mi nga àndal moo la gunge ngay wër gi wallahi doo ñibbi sa kër ci jàmm dinaa la fi lu ci biir Makka gi ba nga xam ne yow mu ne ko eh Abu ah waaye ñu nekk fa di xuloo quoi <laughs> mu naan ko mu ne ko aywa sa waay tere ma ma ne tere ma wër Kaaba gi nga seet wallahi sax sa benn caravane dootul jaar ci Medina lépp laay kar di nga xam ne bu boobaa di nga am problème léegi ñuy xuloo ba seen benn yi jóg. <laughs> Umayya di tempéré Saad ne ko yow sax yow Umayya demal toog yow dégg naa sax yeneen saa sam ne yow ñoom ñoo lay rey mu ne ko ngane la mu ne ko waaw mu ne ko mu dem wax ko soxnaam si jabaram ni ko xanaa déggoo sama sama mbokk Yasrib yi li mu nee na mu nee na saa sam ñoom ñoo rey mu ne ko kon de yow de xaw ma lan gis nga boo fi génnee ci dëkk bi na nga xam moo tax keroog ba daan amee Abu Jahl ñëw di ëmmateeg paay di leen koomee ngir ñu ñëw sax di nañ soxna si dane yow dane ko yow da ngaa répp uma ji ngay dem <laughs> mooy ñoom xamoon nañu dëgg la ah doomu Abu Abu Lahab bi loolu la woon na la muy dem di commerce ànd ak caravane bi ci digg bi la doon fanaan parce xelam a ngi dem ne yii yoneen saa salaam ma ne Makka de ñaanoon na ma yàlla de ne yàlla yàlla na ma yàlla sa mbërtal benn ci xajam yi te ñoom xamoon nañ ne xaj du xaj no mooy gayndeek yooyu yëpp ay segg lépp xaj arab da koy tudde kalma waaye bañ tëddee benn guddi benn jour lañ tëdd guddi gaynde gi bi ñëwee ñépp la bàyyi ñépp la teggi ñëw sëq ko ci biir mbooloo mi xëcc ko daal di koy faagaagal mais Abu Lahab yeneen doom yi nekk nañ ak jigéen jéeg ñooñu nekk nañ ay saxaaba mais jariñu ko tous loolu la naan maa axna anhu maaluhu wa maa kasab mu ne ñenn ñi nee nañ mooy doomam doomam jariñ ko dara waaw nekk doomu ko baax te gëmoo yàlla wala sa baay di ko baax te gëmoo yàlla jariñu la dara mu ne wa kada naka noonu wa kama qaala an-nabi al-imam ibn Taymiyya mu ne naka noonu rahimahullah comme ni yonente bi alayhi salaatu salaam wax inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi wax nañ ko saan wa inna waladahu min kasbihi mu ne li gën a teeylu nit ki lekk mooy li nga xamante ne nii ci fàgguteefam la jóge te doomam kat ci fàgguteefam la waaw mu ne falamma kaana huwa as-saa'i fi wujuudil walad waaw ay mooy hadis bi ñu jëm lay wax bi nga xamante ne nii baay ji mooy ki nga xamante ne mooy ki dox yi def li tax doom ji juddu ah kama amaluhu naka noon kaana amaluhu jëfam daa nekk min kasbihi waaw loolu jëf jooju doom ji di jëf ci jëfam la parce que ci moom la ko yàlla génnee bi xilaafil ax wuuteeg frère bi frère bi moom man sama frère maa tax mu nekk fi wala man man sama frère moo tax ma ne fi mukk <laughs> mu ne wala am ak bàyyi tax bi kooku it taxul ma ne fi wal ab ak sa baay est ce que yow sa baay yow yaa tax mu ne fi mu ko wanax wu am ñu mel noonu fa innahu yuntafa aydan bi du'a nit ki day day yantafi day jariñu ba léegi bi du'a ihim ci li nga xamante ne mooy seenu ñaan waaw bu ñu ko ñaanalee malgré ne ñoom taxuñu mu ñëw fi ñooñu ak ñeneen ñoo xamante ne fi lañ dë moo xam fi lañ ne wala newuñu fi ñoo ci yem ñooy xam nañ waa ji ay mbokkam lañ wala duy mbokkam kon nag bal du'aul ajanib li am ba des ma ne yantafion bal bi du'ail ajanib même ñaanu étranger yi comme japonais bi ñu la doon wax sànq wala keneen koo xam ne jullit la fële ñaanal mbokku jullitam ne ah man de maa ngi ñaanal suñu mbokku jullit ya nekk Australie man masuma dem Australie xaw ma fa benn ci mbir loolu ñaan boobu bu ko yàlla nangoo day àgg ci ñoom non <laughs> ok même bu dee ña faatu laa ñaanal. mu ne laa laakin waaye lii lay sa daalika min amali bokkul ci jëfu waa ji ki génn àddina noonu est ce que ñaan gi ko ñeneen ñi nga xam ne xamuñu ko sax gi jëfam la jëf non mu ne bokkuñ te lool <laughs> mu ne wan nabi sallallahu alayhi wasallam mu ne yeneen sallallahu alayhi wasallam nag qaala dafa wax in qata'a amaluhu illa min salaas mooy jëfi dafa dafa dog ay jëfam mu ne lam yaqul waxul mukk ne innahu lam yantafi' bi amali ghayri yoneen saa saa waxul ne ki génn àddina nee na ay jëfam mooy dog lu dul ci ñett yi te ñett yi boo seetloo bu ci nekk yum tudd mooy waa ji ci moom moo ko def mooy jëfam la du prononcé parce que doom ji yoneen saa salaam nee na ci jëfu baayam la bokk kon kooku bu ñaanal doom ju baax juy ñaanal maam te lool doom mooy sët tamit léegi kooku kon da gis ci côtéem la mooy euh, loo xam ne ci moom la jóge xam-xam bi kan moo ko fi defoon bu dee ay téere yum bindoon la ay ay ay ay ay ay jàngale yum defoon kan moo ko def mooy waajee ko defoon nit ñi di ci jariñu ci boppam ginnaaw waaye bu dee ne sadaqatun jaariya sarax boo xam ne comme daa jël waqfu benn terrain ne terrain wala tabax jàkka ne def naa ko ngir yàlla bàyyi ko fi kan moo ko def moom moo ko def léegi mu ne nag yoneen saa saam jëfam yooyu la ne day dog ba mu des ci yooyu yooyu du dog mooy jëfam yépp ba mu des yooyu ndax dañu am prolongement bi ñu continuer waaye ñaan yeeg yeneen yi loolu waxul ne loolu du jëfu boppam xam nañ ko te yoneen saa saam waxul ne kooku du ci jariñoo waxul mukk loolu te loolu wan na la ko ci laay malaaka yi ñaanal jullit ñeeg jullit ñi yoneen saa saam doon ñaanal waa xabru yéeg ba pare ne ñaanal leen waa xabru yi ah, loolu jëfu waaji la mukk mu ne moo tax mu ne waxul mukk ne lam yantafa ba amali ci jëfu keneen kon nag fa ida daa lahu waladuhu kaana hada min amalihi alladhi ñuy defal shara hadis bee sax mu ne waaye bu dee ne doom ji moo ko ñaanal kaana rahimahullah day nekk min amalihi ci jëfu waa mooy bàyyi ju génn àddina doom ju baax di ko ñaanal loolu daa bokk ci jëfam ji nga xam ne lam yanqati'u dogut wa idha da'a lahu bu dee keneen koo xamante ne nii du doomam moo ko ñaanal lam yakun min amalihi lakin yantafi'u bi bokkul ci jëfam wala loo xam ne ci moom la waaye nag dina ci jariñoo bu ko yàlla nangoo mu ne wa amal aaya kanta laaya bi fa linnaasi anha ajwiba muta'addida mu ne boroom xam-xam yi li ci jublu ba naasi ku nekk ah non non boroom xam-xam yi dañ ci am ay waan laysa lil insaani illaa ma saa ay aaya ay ay ay ay tontu yu wuute bon dama xamul sax mais comme que ñëw nañ fii nañ ko wax mooy xadis léegi après peut-être xadis boobu am na yoo xamante ne duñ ci ñëwaat waaw mooy comme yii nii sauf ko problème bi mooy lépp problème bi mooy loolu mooy léegi képp koo xam ne xadis bee kese la déglu nag da nga koy renvoyer fii alors que bii presque on on ñu ngi déggee deux heures yi léegi est-ce que kon bu boobaa c'est ça aussi <laughs> mais bon nañ xool bu jaraatee ñu tudd ko ci lu gaaw mu ne kanta laaye bi kon boroom xam-xam yi dañ ci am ay wuute ay ay tontu yu wuute yu bari yu bari kama qiila comme ni ñaan innama taxtassu bi shar'in min tax tax taxtassu bi shar'in man qabla mu ne am na boroom xam-xam yu ne non wa an laysa lil insani illa ma saa mu ne non te nit ki du am lu dul li mu fàggu loolu mooy sharia am ñu jiitu woon loolu concerné wu ñu ñun xeetu yeneen saa saa loolu am na ñu wax lool. mu ne waqiila am nañu ne innama innaha maxsuusa mooy aaya bi daa am leneen dañ koo tënk am na leneen lu ko tënk que ne du lool kese ah voilà waqiila mu am am na ñoo xam ne dañ ne innaha mansuuxa ah non aaya boobu dañ koo nasaxal mooy aaya boobu après amatul mais loolu moom dëgërul du loolu moom dëgganu <laughs> waqiila <laughs> nee nañu inna tunaalu tanaalu as-sa'i mubasharatan wa sababan kene day jote aay boobu muy wax mooy saayu mooy jëfu nit ki nga xam ne moom moo ko def directement te mooy sabab bi loolu lay wax loolu moom la doon dëgëral sànk ba léegi waaw parce que sarax boo xam ne da koo def mu continuer xam-xam bu mu jàngale mu continuer ak doom joo xam ne mooy sabab bi loolu la doon wax sànk am ñu ne loolu la waaw mu ne wal imaanu min sa'ihi alladhi tasabbaba fii ngëm yàlla mooy ci jëfam li nga xam ne moo ko tax moom moo ko sabab wala yaxtaaju ila shay'in min dhalik soxlawul ci yooyu ci dara bal zaahirul aaya xaq waaw mu ne yii yëpp boo imaamul ibn Taymiyya dana yii surtout wax bu mujj lii jaru ko aaya bi dëgg la laa yuxaalifu baqiyatan nusuus wuutewul ak yeneen yi comme ni mu ko waxoon sànq yeneen aaya yi ko yeneen textes yi fa innahu qaala wa an laysa lil li mu wax daal leer wa an laysa lil insaani illa ma saa nit ki amul lu li nga xam ne moom la jëf mu ne wa hada te lii xaq fa innahu innama yastaxiqu sa'yu moom nit ki li mu yelloo mooy li mu jëfal boppam fa huwa alladhi yamlikuhu loolu la moom wa yastaxiquhu te moom la am aq kama keem li nga xam ne annahu kon moom innama yamliku ni muy moome min al makaasibi maktasabahu huwa bu ñëwee ci kaw bi mu fi nee mais li mu moom mooy li mu fàggul boppam wala liñ ko loolu wala liñ ko may mu ne wa amma sa yu xayri wala léegi rek liñ ko may moom lay wax ni kantaa jëfu keneen fàgguteefu keneen fa huwa haqqun loolu tamit dëggal wa malikun li dhalika al keneen kooku moo ko moom laala hu nit ki moomoo ko mooy buñ jëlee monsieur X ak monsieur Z monsieur X mu amub tool boo xam ne moo ko jënd bàyyi ko def ko kii ko entreprendre ko lii la ci génn moo ko moom mais monsieur Z am ay euh, am xaalis wala leneen loo xam ne feneen la ko amee lool kan moo ko moom monsieur Z ko moom léegi est-ce que monsieur X mën naa mën naa jariñoo ci alalu monsieur Z mooy bu ko monsieur Z mayee loolu la lay wax nag <laughs> mu ne leneen li alalu keneen ki la wa mulku li dhalika al ghayri laa lahu waa ji moomu ko laakin waaye hada laa yom naw mais est-ce que loolu loolu terewul que ne keneen monsieur Z da ko moom ci exemple yu ñu joxe an yantafi'a bi sa'yi ghayri est-ce loolu day wane ne monsieur X manula jariñoo ci li monsieur Z am si kama yantafi'u ar-rajulu bi kasbi ghayri comme ni ngi nit ki nit mën na liggéey am salaire jël ci salaire bi may la yaa ko fàggu yow bu fàgguwoo dara <laughs> léegi nag mu ne <laughs> ah eh, mu ne moom al imam Ibn Taymiyya rahimahullah bon léegi mu jeex nag Hmm. Euh. bon après mu wax euh, mu ne man salla ala janazatin falahu qirat fa yusabu al musalli ala sa'ihi alladhi huwa wal mayitu aydan yurhamu bi salatihi al hayy <coughs> mu ne yeneen saa saa wax xadiis boobu gisoon nañ ko képp koo xam ne dafa jullee néew di nga am montagne yu yiw mu ne loolu dañuy fay waa ji jullee moo jëf jëf ñi moo ñëw fekk julli ñi ah. jullee néew bi moom ñu fay ko lool waaye kantaak génn àddina moom lan lay am ñaan dañ ko yërëm sax ñaan gi ko waaji ñaanam est-ce que moo ko jëf boo koy jëfu ko waaw <laughs> comme léegi mu wax xadiis ya fa amoon mooy xadiisu Mawlaana Ibnu Abbaas yi nga xam ne nee na Yonent sallallahu alayhi wasallam nee amul benn jullit boo xam day génn àddina fa yusalli alayhi fa yusalli alayhim umma am mbooloo julli ko minal muslimiina yablughuna an yakunu mi'a ñu xaw a mat cent ñuy mat cent beneen bi arba'ina bi doomam ji génne àddina am ñu ne salaasul sufuuf comme niñ gisoon xadiis yooyu gisoon nañ ñetti raam lu dul ne ñu ñaanal ko shuffi'u fiihi lu dul illaa ghufira lahu ci yeneen yi dinañ leen ko nangul mu ne fa allahu ta'ala yusibu hadha as-sa'i ala sa'ihi alladhi huwa la mu ne yonent borom bi tabaaraka wa ta'ala day fay alhamdulillah aji jëf ju baax ki jëf loolu ca lu mu jëf bi ko ñeel waaye yërëm ki génn àddina ci jëfu ki nga xam ne mooy dund ñaanal ko ak saraxa ak kooram ak ajam ak ajam anhu mu ne ta sax na ci sahih wa qad thabata fi sahih an an-nabi sallallahu ma min rajulin yad'u li akhihi da'wa illa wakkala allahu bihi malakan kullama da'a li akhihi da'wa qaala al malaku al muwakkalu bihi amin wa laka waxoon nañ hadith mu ne ñëw na ci saxi bi yeneen saa saa nee na amul benn waay buy ñaanal mbokkam mooy koo xam ne nekku fa kon nga ñëw ah diw de yàlla ko yàlla defal ah allahumma loolu soxla woon nag ba bu ma jullee ba pare kese non dem ci diw ñaanal ko wala ñoom wala peuple sàngam mu ne amul dara kuy def loolu mbokkam lu dul am na ya malaaka boo xam ne yàlla loolu rek la ko chargé malaaka boo xam ne moom xam nga lan mooy mission yàlla da koo chargé yow seetal woy ngëm yàlla yi nga xam ne dañuy ñaanal seen mbokk yi képp ku fi ñaanal sa mbokk lu baax rek nee ko yow amiin te yawit yal na la yàlla defal lool te yàlla nag du utum malaaka boo xam ne lool kese la ko def loo muy di di ko wax waxal lii ba pare mu koy wax te du ko nangu quand même <laughs> léegi mu ne kon loolu loolu sax na voilà yeneen saa saa ma ko wax léegi kon fa hada lii min as-sa'i alladhi yanfa'u bihi al-mu'minu aha waaw lii bokk na ci yëf yi nga xam ne way ngëm yàlla ji da koy ñaan da koy jariñe mbokkam yusibu llahu hada wa yarhamu hada borom bi fay kii ci ñaan gi mu ñaan yërëm kële ndax ñaan gi ko kii ñaanal yónni ko ko waaw mu ne waa an laysa lil insani illa ma saa al imam ibn taymiyyah ke nit ki du am lu dul lu mu fàggu wa laysa kullu ma yantafi'u bihi al-mayyit aw al-hayy aw yurhamu bihi yakunu min sa'i waaw mu ne kon lool muy leeraat ba léegi kon loolu dañ ci xame ne lépp ki génn àddina lépp lu mu jariñoo nekkul ci li nga xam ne wala sax kiy dund malaaka yi bu ñuy naanal way ngëm yàlla yi way ngëm yàlla yi faatu kese lañ mukk waaye man ma toog nii am am ma mu nekk fee ma ñaanal ko mu ciy jariñu loolu est-ce que daa fekk mu faatu faatuwul mu ne kon du lépp loo xam ne nit kiy dund wala ki génn àddina da ciy jariñoo rek mooy il faut moom moo ko jëf non kon mu ne moo tax bal atfaalul mu'minin <coughs> xale yi way ngëm yàlla yi yadxuluuna aljannata ma'a abaa'ihim bilaa sa'i dañuy dugg àjjana ànd ak seen baay yi ñu génn àddina bañ nee gone te lan lañ jëf jëfuñu dara kon mu ngi noon <laughs> euh, loolu euh, euh, mu ne loolu falladi lam yajuz illa bihi axass min kulli al-intifa li alla yatluba al-insan sawab ala ghayri amali li nga xam ne daal moo mënula nekk te loolu lañ jagleel mooy ci jariñoo mooy nit ki di bañ a loo xamante ne yoolu loo xam ne jëfu ko mooy yow nit ki li nga jëful nit ki man nga cee jariñoo bu dee nit ki moo la ko yéene mën a waxu wakat day ni waaw falladi lam lam yajuz wala illa bihi lu dul ci loolee axassu moo gën a jagoo min kulli intifaa ci bépp jariñoo dalaa bëgg a wax ne aayabee day wax rek nit ki moom li mu jëf ak li jëm ci moom waaye loolu tënku ko foofu am na beneen façon jariñoo bu am waaw mu ne comme det rek wa huwa kad dayni yuwaffihi al insaan an nit ki man ngaa fayal bor keneen te boo ko fayee jeex na fa tabra'u zimmatu bu boobaa nag eh, la gàll woon ci moom deñ na lakin laysa lahu maa wafa bihi dayn fekk waa ji amu ko <coughs> bu boobaa lan day soxla ki koy fay moom mu mu mu pare ngir defal ko ko bu dee waa ji amul waa joo xam ne créanciers yi ñoo ko topp mais amul booy ko kenn mënu koo fay bu bu dee nit ki mënoo ñëw ne bon ñu teggil ko sans am ku ko fay mooy il faut waa ji fay ko ba ba mu koy fay da koy def ngir moom mais bu ñëwoon fekk gaa yooyu jox leen xaalis bu tolloog boor boobu te waxu leen dara nga foog ne gaa yi dañuy jàpp ne boor bi la ñoom dañ naan kis ki xamante ne waa ji tudd x fële mu yoreel ma cinquante euros benn waay jóge fële ñëw jox ma cinquante euros est naan damay def lien ne ah xam naa waa ji moom la fa ah il faut waa ji ñëw ne ma bon dégg naa diw nag da da la yoreel cinquante ah, mu ne moom mu ngi nii. waaw kay bu boobaa nag amatuma droit di jaar ci ginnaaw naan koo saa yee kaay fay kon <laughs> affaire bi loolu la waaw kon al imaam Ibnu Taymiyya rahimahullah li mu wax ni moo tax moom daa gis ne yooyu mën naa nekk. mooy bépp ñaan boo xam ne nit ki da koy ñaanal jépp jëf ndax imaamu ahmad mii seen sëriñ loolu la imaamu ahmad moom yooyu dafay newul sax di kii ko non ma ne lépp luy jëfu yiw nit ki man na koo yéene mbokkam jeex na waaw bu ko yéenee day dem te wax naa la xanafiya yi rahmatullah yi ñoom loolu lañ jàpp biir Shafi'i wax nañ la imaamu Shafi'i surtout côté côté jàng alxuraan bi moom dafa jàpp ne képp koo fi jàngal kaamil moom loolu yool bi du dem yowoo moo tax sànq ñu naan la wàcce kaamil yi bi ñuy ba ñuy tëj jataay bële faut pas être un fanatique waaw ku ci ku jàpp ne loolu du ñu ko def bàyyi ko am na ci droit waaw diwa wàcce ka diwa faatu suñu bàyyi faatu suñu nangama faatu nañ ko wàcceel kaamil waa ji ne man gisuma ne lool lu ñu war a def la man du ma ci participer bu ko neexee kenn amul droit di ko mere bu ko neexee mu ne jànguma ban saxaaba ma sa faat yoneen saa salaam ne séddale leen kaamil yi daa ma sa am am na kenn ku gaañ yoneen saa salaam ñu ñu jàng kaamil daa ma sa am waaye ji ne loolu laay def nii ngem ko te ñaanal ko xam ni waa ji mu ngi ci dëgg yow nga jàpp li nga jàpp waaw mooy moom daa jàpp mais ñeneen ñi jàpp ne bon texte yi dañuy wane ne loolu mën naa ne yoneen saa salaam gaa masu koo def mais est ce que dañ naan yoneen saa salaam masu koo def mooy masula baax dañuy xool ci biir sunna ak texte yi ñu am est nit ki euh, moo tax borom même ci Shafi'i yi rahmatullah alayhim dañu ne te tamit moom la ne il faut nag yool bi nga yéene ko euh, ki génn àddina ah voilà. waaw allahumma balligh sawaaba maa qara'naahu li ruuxi fulaan wala li diw waaw waaw borom bi yal na nga jottali yoolu li nga xamante ne moom lañ jàng nga ci diw wala li diw waaw kon loolu la loolu la kon euh, euh, lu am am solo la waaw waaw <coughs> kon mooy def moo tax al imaam Ibn Abidin rahimahullah mu ne eh, eh, mu ne wala farqa amul sikki sàkk amul amul différence bayna an yakuna al maj'ul lahu mayitan aw hayyan والظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي به عند الفعل لغيره أو يفعله لنفسه ثم بعد ذلك يجعل ثوابه يجعل ثوابه لغيره waaw mu ne al imam Ibnul Abidin mooy référence ñu mujj ñi mooy référence u xanafiye yi rahmatullah alayhi mu ne euh, amul amul dif amul li nga xam ne mooy teqantal amul différence que waa ji ki muy ñaanal jël yool bi di ko yéene mu nekk kuy dund wala ku faatu wala kuy dund mu ne li li feeñ sax mooy amul benn teq amul benn différence que waa ji ba mu koy def mooy dafa jàngal alxuraan ba pare ci saase ba mu koy jàngal am yéene jàngal ko diw après mu yéene ko ko ba mu koy xam wala sax mu jàngal ko boppam ba toog après mooy bon mu xalaat benn mbokkam ne euh, yool bii de sama jàngum alxuraan bi sama jàngum suuratul baqara bi sama jàngum qul huwallahu ahad bi yool bi yal na ko yàlla defalal pour diw mu ne loolu sax amul benn différence waaw que mu def ko ci ba mu koy walla après waaw mu ne loolu moom <laughs> mooy effet <laughs> waaw loolu nag loolu la waaw kanta yi moom rahmatullah moom daa am ñaari wax ak Shafi'i yi ñoom ñoo bokki wax waaw ñoom daa am ci ñoom ñu ne ku fi jàngal kaamil kenn di ko yéene du dem am ci ñoom ñoo xam nañ ne si si si day dem kay si day dem waaw <laughs> bañ dem kon loolu mooy masala bi hmm. loolu mooy euh, masala bi euh, wallahu taala alam waaw ñoom nañ ne naan la mais nag am na beneen affaire boo xam ne euh, naroon naa ko fàtte boo xam ne boroom même ñi ñi ne possible ne nii dañ ci attirer attention nit ñi mooy kanta aywa eh, eh, fay leen gaa yi nga xam ne dañ koo defum métier di jàngal xoraan di laaju pay pour ñi faatu dëj bu am rek ñu laaj leen ba gaa yi xame leen ni ñoom seen cash seen cash xaw ma lan ñoom moom nii nangam nga leen di fay ngir ñu jàngal la lool moom même ñi ko kii dañ naan lool dafa xaram waaw parce que li nga xam ne moom la boroom xam-xam yi eh, wuute mooy est-ce que jàngale diine man naa ca laajug pay loolu lu ñu wute waaw loolu la ñu wute est-ce naa di jàngale xam-xamu diine di ci laaj fay ñenn ñi ne man naa nekk ñi ñenn ñi ne daa loolu manu nekk ñenn ñi ne non on va voir est-ce que waa ji njàngale moomu daa tax activité bi muy amee lu muy dund da koy yàq wala déet day tax du ko man bu dee loolu day laaj kay bu dul lool nag na ko jàngale noonu alhamdulilah mais kanta di di ronkat way ñi faatu seen mbokk yi naan leen bu ngeen ñu fayul duñu duñu moom wàcc kaamil loolu moom dafa xaram <laughs> waaw loolu daal bay saa yi saa yi yaa ngi seera am ñooñu lan mooy seen yéene ñooñ ñooñ ko pay bien yaa subhaanallah ñooñ damay ragal ne jàng ma Eh, mais mais mais mais mais loolu c'est hmm? <laughs> moo tax yéene yi il faut gars yi xoolaat yéene yi de waaw mais nag ñun ñun ni ñu mel la ñun wolof loolu mooy problème bi foog nañ ni ku faatu il faut nga joxe xaalis te sax du ma wax wolof yëpp mooy man euh, du ma wax les sénégalais ah bii tub jubluwuma ci les sénégalais parce que les sénégalais yëpp bokku ñu ñuy def boo ñëwee chez le joolaa chez le séeréer chez le alpulaar chez le ñooñu man mais am na ci en Afrique ñoo xam ne ñoom loolu du ko nangu ku gaañu nga leen di jox xaalis ñoom du ñu nangu loolu mais ñun ma xam dakaar gi que ku gaañu il faut jaxal yeeg mooy yooyu dafa tax yéene yi dafa dafa affecté yéene waaw mooy yéene bu baax daanaka nit ki la muy joxe dafa mel ni ab par la waaw même bu fekkee jamono yooyu am na facture yu mu mënagul a amagul amagula kii affaire bi jàmp suba la ñuy dem te dëj ba waaw nañ kii mu jël joxe te xamagul facture bi nga xam ne lool farata la mu fay ko parce daa daa daa mbiru gaa yi keneen doo ñëw euh, utiliser ndoxum gars yi wala électricité gars ba pare taxaw naan c'est le social Sénégal sama yoon na ci ah non la nga fay da nga war a fay alors que leenu farata nga jël loo xam ne farata nga ci waroon def def ko foofu ba pare nag dëkk naa di lebat di xool nag nay le nangam ak nangam loolu lan moo ñu ko teg parce que dañoo jàpp ne il faut mbokk ak tamit yu mel noonu lu koy dox mooy il faut ngay joxe il faut ngay joxe loolu daa tax. yéene yu bari baaxatul gaa yu bari dañuy def mais bu ñu ko sañoon bu doon seen choix la du ko def waaye c'est comme s'ils sont sont obligés quoi parce que bon nii la mën a yam nii la mën a demee quoi non waaw waaw loolu c'est tellement grave quoi léegi nag nga ñëw di di di <coughs> wàcce kaamil moo tax ba ñu koy defal sax noonu lañ ñal ñoom buñ bëggoon wàccalu kaamil sax mais amuñu lu ñu topp lu ñu ganale gaa yi togg gaag yañ fay kii ak bu ñuy dem ñu am lu ñu def seen poche duñu ko def dañ koy annuler ba kera ñu koy man loolu loolu loolu loolu loolu loolu dekkatul problème saa yi loolu problème la loolu sérieux problème la te yàlla xam na ne lii kese ñu dal lii kesee ñu dal nag waaw lii kesee ñu dal ñenn ñi jàpp ne boo kaamil boo xam ne joxe ci mooy loolu du àgg ma ne kaamil yi ñu joxewul sax moo gën a mucc kaamil yi amul yi nga xam ne tout le temps ñu joxe waaw gaa yoo xam noonu dañuy créer seenu club bu wàcc kaamil waaw bu ñu amee problème mu xaalis sax ñu ne am na ko génn àddina fee gaa yi ne ma alhamdulillah yàlla alhamdulillah subhaanallah benn problème mu dépense rek la woon mais léegi loolu nga foog ne loolu jàmm la <laughs> kas ko lañ ko def mooy ab fàggutéef ci wàcce kaamil ciy dëj ak i tudd wal iyaazu billah loolu xam nga ne loolu ci loo xam ne léegi nag yow loolu boo tegee loolu ki naan la loolu daa daganut kooku xam nga kooku ci boppam mooy waxam day gine tee dëgër mais tekkiwul ne lay baaxul mooy euh, euh, la nga xam ne ñii dañ ne baax na boo amee lu koy yàq la koy yàq la ñuy tegi ne mais duñ ne comme que am na lu koy yàq kon nag loolu baaxul waaw xam nga lu mel lool moo ñëwoon ci gàmm ñi naan dañuy gàmm ak duñ gàmm c'est la même chose masala yi nii <laughs> te gàmm sax moo gën a attention gàmm moo gën a soña ah parce que lii ñoom imaamu Ahmad ci salaf yi la bokk ci salaf yi la bokk jàpp ne yépp mën na nekk te waxoon nañ la imaam. Euh, Shafi'i doon na wax ne bu suulee ba pare waaye waxoon naa la loolu waxul mukk ko ne da koy ñaanal da koy def ngir yool bi dem ci ki gaañu waaw mooy dal gi loolu ñoom ci salaf yi lañ bokk en alors que gàmm moom salaf yi jeex nañu ba jeex takk kenn masula gàmm du yeneen saa sallam masula gàmm saxaabaa mi masuñoo gàmm taalibey saxaaba yooyu masuñoo gàmm taalibey taalibey ñooñu masuñoo gàmm cinquième siècle non gàmm moom moo gën a dee sori moom moo moo tax non gàmmu moom mbiru gàmmu moom moo gën a tee kii <laughs> waaw dama lay wax rek ci côté boobu ñi nga xam ne ñoo ko daganal sax dañ ne la bés bu amee yenn problème yi moom bi na ko arrêté moo tax Seydou Hadji Malick de radiyallahu anhu ne eh, ala azimu laylal eh, wiladati hisbatan eh, waaw ida lam hmm, yakun nahwal waaw wala ida lam takun nahwal xaraami udulu alaa waawi màggal leen bu eh, dikk yonent bi alei saatu salaam ngir sàkku ci yool à condition que jengul jëm ci lu xaram bu jenge loolu mooy la mooy bu jengee ci lu xaram baleen mu daanu bu leen ko def waaw te bari na wallahi bu ñu doxaloon loolu moom gàmm yu bari dañ koy annulé non gàmm yu bari dootul am mais nag la tradition oblige <laughs> te al aadatu muhakkama xanaa loolu la gaa wax <laughs> la tradition oblige bu ñu ko doxaloon loolu mu wax yàlla xam na ne fi gàmmu di amati kaw suuf lu bari suñu gàmmu ji tabaru ji yow jigéen ñi bala ñoo mën a wane seenu taar ñu ngay dem ca gàmmu ga ay waay or bi di nes nesi parfum yi ne xas eh, maquillage yi ne xas ñenn ñi moom dañuy ñëw sax tàllal seen loxo sëriñ ba mu leen di ñaanal ak or yi di di kalan-kalan yi loolu du xaraam <laughs> loolu buñ ko doxaloon wallahi gàmm yooyu yëpp dañ leen di annuler dootuñu am bu ko defee nag cité religieuse boobu lañ leen xamee woon ci ci ci ci ci annuellement du am année boobu mais gars yi ko pare ngir def loolu ah notoriété la ci lañ leen xamee comme fête des lumières rek <laughs> non affaire daa mujj nekk affaire mercantile gis nga Lyon <laughs> eh, eh, ña fi doon def fête boobu di am du décembre <laughs> mais affaire wu nee dañ doon sargal Marie Mariam alayhi salaam bon même bu dee seen waxi kàcc yooyu ñuy wax. moo fi gindi woon bi mais mooy affaire religieuse ma la mais léegi fête des lumières affaire religieuse mooy li nga xam ne pour euh, euh, dafa bokk ci mbiru Lyon ñu xam nga xam ne gox bu mag bu nekk nag fexe na am loo xam ne moom lañ ko xamee nga xam ne bu xewee moom kese koy am ñeneen ñi di jóge ci yeneen gox yeeg yeneen réew yi di ñëw di fekk euh, économie bi di dox ñuy consommer di nangam loolu la bari na suñu kii religieux yi ñuy wax léegi nag loolu la wal iyaadu billah ndax yeneen saa sama ko waxoon la tattabi'unna sanana alladhina kaanu min qablikum de waat naa ne di ngeen topp yoonu ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon hatta idha daxalu jahra dabbin daxaltum juhra dabbin même bu ñu duggee kàmbu mbëtt sax di ngeen fa ne tabaj te mbëtt fa muy dugg xaw faa xaj yow nga ñëw di ko fa fekk bëgg fa am loge quoi foo xam ne moom ci boppam matu ko nga bëgg faa dugg waaw maanaam moom la wolof yi naan ku wàcc sab ànd ànd boo dem fekk fa boroom loo fay jële pënd ak poussière waaye doo am duum xam nga doom bu lay taqal ngay am mais doo ci jariñoo ñun nag looloo ñu dal walla iyaazu billaah kon xadiis bi <coughs> noonu kon loolu mooy affaire bi kon loolu la ñoom ñii ñoom al euh, imaamu Ahmad moom affaire yi daal clair ci moom xanafiya yi rahmatullah alayhim ñoom ñoo bokk loolu boo gisee ñoom al imaam Ibn Taymiyya imaam Ibn al-Qayyim day jéng ci loolu que loolu maadaama nit ki da ko jëf ju baax la ju mu yéene ju mu moomal boppam daal di ko yéene mbokk jullitam loolu mën naa ne bon Maalikiyya yi Shaafi'iyya yi bon mbooloo ci ñoom. Euh, mais loolu mënu la nekk am tamit ci seen biir ñoo xam ne dañ ne comme ñële mën naa nekk à condition bi yéene ko nit ki kon ci kaw noonu ci lañu jeexale masala bi bii ni ñëw ñu ñëw xadiis bi ci tegu xadiis boobu xam nga imaamu tay ibn Taymiya parce que moo xadiis yi dañu toll dañu niroo moo tax imaam indi leen fi quand même bu ñu amuloon benn lien du leen imaamu Nawawi du leen dugal fii rahmatullahi alayhi mooy bi ci mujj bon yenn yi euh, yenn détails yi amaana duñ ci yàgg noonu mais